wala al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu indi nu beneen xadis fii ah muy beneenu xadis nag boo xamante ne ni ba léegi dafa nekk di wax ci ngëneel gi nga xamante ne moo nekk ba léegi ci eh, ngëneelu nodd muy xadis mu ne waan Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man qaala hiina yasma'u al-mu'adhdhin ashhadu an laa ilaaha illa allahu wahdahu laa shariika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasula wa bilislami diina gufira lahu dambuha rawahu muslimu rahimahu allahu taala kon al imam muy indi avant-dernier hadith hmm? mu koy jële ci ahadul mubashirina bil janna kenn ci saxaaba yi nga xam ne dafa bokk ci ñi nga xam ne dañ leen a bégal aljana mu ne wa an Sa'd ibn abi waqaasir mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy Sa'd doomi Abu Waqqas radiyallahu anhu an nabi muy jële ci ki ñu solo alayhi salatu wassalaam annahu qaala neena muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam man qaala képp ko wax xiina yasma'u nidaa xiina yasma'u al-mu'adhdhin jamono ja muy dégg noddukat bi nan lay dégg noddukat bi mooy kàddu noddukat bi muy noddu <laughs> waaw te ah dinañ ci ñëwaat ah <laughs> mu wax li ashhadu maa ngi seede ne an laa ilaha illa amul benn buur bu ñu war a bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla wahdahu moom dong la sharika la desu d'associé amul lees koy bokkaale wa anna muhammadan maa ngi seede ne ka nga xam ne jaamam ba nga xam ne mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam abduhu jaamam la wa rasuluhu ta ndawam la ba pare mu tekki raditu billahi rabba raditu daal dinaa gërëm billahi ci yàlla rabba li nga xam ne mooy yàlla boroom moom daal laa gërëm muy sama borom nangul ko ko waaw te xam ne jaam la li ma sama sang digal moom laay nekk te loolu mooy sama projet wa bi muhammadin rasulullah waaye it doylu naa te nangu naa ki nga xam ne mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam di ndaw bi nga xam ne moom la borom bi daal di yebal ci jaam yi euh, moom la lebal ci ñun wabil islam mooy ci euh, mooy intermédiaire borom bi ak ñun wabil islam yi religion fi may jaar soobu win mi nga xam ne ci laay nekk loolu islam la tudd mooy la soumission totale mooy jébbalu gu mag gi ngir kan ngir dem daa déedéet ngir yàlla wabil islam yoon wi nga xam ne mooy ak wommatu la tudd diinan gërëm naa ko mu nekk sama yoon wi may jaar jàppe ko mode de vie waaye nekk li nga xam ne mooy sama dundi noonu laay dundi noonu laay nekk ci kaw suuf mooy l'islam a koy wax léegi mu ne képp ku wax lii nag ghufira lahu dhanbu dees na ko jéggal dees na ko jéggal dees na ko jéggal li nga xamante ne nii mooy bakkaaram waaw bakkaaram bakkaaram dees na ko jéggal waajoojee bakkaaram mu ne boobu rawaahu solo na ko muslim al imaamu muslim abul xusayn rahmatullahi alayhi kon laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom dongo ko solo mooy al imaamu muslim rahmatullahi alayhi ñu ne la déedéet al imaamu ahmad euh, di sëriñam jiitu woon na ko ci naka noonu bokk taalibam al abu daawud naka noonu al imaam at-tirmidhi ibn maaja mooy. waa sunanul arbaa daal di nañ koy solo imaamul contrairement bi ñu jóge na le mooy imaamul Bukhari cette fois-ci moom <laughs> moo fi newul mooy lañ amoon fee lañ ngay sotti fii rek jël imaamul Bukhari nga place imaam Muslim génne ko loolu mooy liñ am fii mooy imaamu ñoom ñépp ko solo waa sunanul arbaa imaam Ahmad sunanul arbaa ak imaam Muslim comme niñ gisoon hadis be eh, eh, imaam Ahmad imaamul Bukhari waa sunanul arbaa ñoo ko solo woon al imaamu eh, muslim hmm? muy imaamu muslim rahmatullahi alayhi moom mu ngi ko indi kitaabu salaa baabu istihbaabil qawli mithla qawlil mu'azzini liman sami'a mu ne haddathanaa Muhammad ibn Rumh mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn Rumh di Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhaajir ibn al-Muharrir ibn Saalim at-Tujiibi mawlaahum abu abdillah al-Mishri rahmatullah alayhi mu ne axbarana al-Layth mu ne ki ñu xabaare mooy al-Layth al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahman al-Fahmi Abul Haaris al-Misri rahmatullah alayhi an al-Hukaym ibn al-Hukaym ibn Abdillah ibn Qays al-Qurashi muy al-Hukaym du Hakim be al-Hukaym ibn Abdillah ibn Qays ibn Makhrama ibn Mutalib ibn Abdi Manaf <laughs> al-Qurashi al-Muttalibi rahmatullahi alayhi ah léegi moom ah, Allahu akbar ha mu ne nag ha mu ñëw wa haddathana beneen càllal wa haddathana te nettali nañu Qutayba ci Qutayba mii la ko imam Tirmidhi jële par exemple Qutayba ibn Sa'id mooy Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahmatullahi alayhi qaala mun haddathana al-Layth gis nañ ko sànq an al-Hukayb ibn Abdillah gis nañ ko sànq an Aamir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas mu jëlu ko ci Aamir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas ah, ibn Uhayb ibn Abdi Manaf ibn Zuhra al-Madani rahimahullah an Sa'd mu jëlu ko ci baayam di Sa'd ibn Abi Waqqas Malik wa Abi Waqqas moo doon Malik ibn Uhayb ñi ne Wuhayb ibn Abdi Manaf nekkoon Abu Ishaq Euh, mooy ci gën a gudd fan ci euh, waa euh, al mubashirin al ashara al mubashirin bil janna moo ci mujjee génn àddina ñi fukki ñi yonent bi saa saa bégaloon àjjana ci benn bërëb an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man qaala hiina yasma'u al mu'adhdhina ashhadu an laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islami diinan ghufira lahu dhanbuhu mu ne qaala ibnu rumh fi riwayatihi man qaala hiina yasma'u al-mu'adhdhina wa ana ashhadu moom nee na imaam ibnu rumh ci tàllale moom noonu la ko indi ni nga ko soloo bi bokk yoonam képp ko wax hiina jamono ji nga xam ne yasma'u al-mu'adhdhina lay dégg noddukat bi mu wa ana taman ashhadu maa ngi seede ne walam yadhkur Qutayba wa ana te imaam Qutayba nag riwaaya indiwu ci wa ana taman kon nii la ko al imaamu Muslim rahimahullah daal di soloowe Euh, euh, léegi ginnaaw lii mooy lii nga gis beneen lëkkaaleem ak suñu bunt bi di ñaareelu suñu laaj euh, ñaareelu masala mooy ana lëkkaaleem ak baabu fadlil adhan ñu ne la lii beneen la man qaala xiina yasma'u al mu'adhdhin képp ko wax jamono ji ngay dégg ki nga xam ne mooy noddukat bi ah xiina gi day jóge ca lañ meloon fañ jóge woon man qaala xiina yasma'u nidaa allahumma rabba hadhihi dawati at bu Seydina Jaabir mi ngi génn sànni boobu bon hadith Seydina Amr bi radiyallahu leeral na ne xiina gi du damay dégg automatiquement waa ji comme allahu akbar allahu akbar rek ma wax lii déedéet non loolu leer na waa bii xanaa comme loolu la <laughs> loolu boroom xam-xam yi ne. ah xiina yasma'u ñaari dégg-dégg moo ci am mooy mën na nekk tashahudul awal parce que dane man qaala xiina yasma'u al-mu'adhdhin ashhadu an la ilaha illa allah ñu ngay dégg noddukat bi nga ne yaa ngi seede na benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg moom dong te kenn du ko bokkaale te Seydina Muhammad jaamam la ndawam la gërëm naa yàlla nekk sama borom Seydina Muhammad di ndaw ci bu ma yónnee l'islam nekk suñu diine dinañ la jéggal say bàkkaar waaw mooy est bu ma déggee ma ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an la allah mooy bul wax ashhadu an la am ñu ne mën naa nekk amaana muy loolu waaw wala bu mujj bi te mooy ba mu naan bu waxee ba jeexal ne laa ilaha illa allah te lool boroom awnul maabud mu ngeen di wax yooyu ne na wa huwa ansab loolu nag mooy li gën euh, dëppoo mooy li gën a approprié loolu la ndax mooy bële tamit mooy da pare xiina bi da bàyyi ba mu pare waaw kay waaw kon loolu la mooy boo déggee noddukat bi di nodd parce bu dee moom jamono jamuy wax allahu akbar allahu akbar yooyu saa saa wax nañu ci xadiis Seydina Umar la ñuy wax radiyallahu anhu allahu akbar allahu akbar waaw <laughs> boo waxee ashhadu an laa ilaaha illallah wax nañu li ñuy wax waxul ñu ne ngeen wax lii dana ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah ngeen ashhadu anna muhammad rasulullah bu ne hayya ala sa nga ne la hawla wala quwwata illa billah kon foofu wax nañu li ñu wax kon xiina bi dañuy xam ne mooy kon après mooy comme xiina bële rek biñ jóge sànq xiina yasma'u nida bu Seydina Jaabir bi waaw mooy kon xiina yasma'u al mu'adhdhin mooy eh, waxoon naa la sànq du nooy dégg noddukat bi mooy kàddoom mu nga dégg ko muy noddu waaw te dégg noddukat bi nekkul bu dee micro la teg wala yaa ngi ci jàkk ji euh, nga dégg mu xaddam te ko rek nga commencé wax déedéet nga ne ah parce que na saa san da wax boo déggee noddukat bi ah man dégg naa mu xaddam te ko ah. waaw kon noddu te noddukat bi na ah. kon nag rek du dóor ah ashhadu <laughs> mooy wax ji muy wax noddu gi <laughs> waaw wala nga dégg ko mu xaddam te am ñu muy waxal laata muy noddu nga ne ah man dégg naa noddukat bi naan Ibra Euh, ubbil fenêtre yi waaye euh, Moodu tàllalal tapi yi yow tamit rek nga ne ah man di dégg naa noddkat bi kon asheru déedéet dañ naan waaye yow <laughs> non mooy nodd nga dégg ko <laughs> muy nodd ba pare waaw loolu mooy ansab mooy ba bu waxee laa ilaha illa nga door a wax lii waaw kon nag euh, moo tax mu ne wa anna az-zahira anna as-sawaba borom awrul mabud al-mazkur murad mu mutarattibun ala al ijabati bi kamaliha ma'a hadhihi ziyada voilà mu ne lii leer mooy yool bi ci yonent saa sallam wax nii ne ghufira lahu boo ko waxee ñu jéggal waajoojee zanbuhu ay bàkkaaram dafa toftale dañ koo teg ci wuyu ga ngay wuyu noddukat bi mooy mu ne ashhadu li ñu wax sànq ci hadith sayna Umar bi ashhadu allahu akbar allahu akbar nga ne allahu akbar allahu akbar di ko topp ba bu jeexalee nga wax non seulement julli ci yonent bi amru bi wone waaye nga ñaanal ko alwasila foofu niñ ko waxe waaye kàddu yi nañ lañ koy waxe hadith yi naa jaabir biñ génn wane ko après boo paree ci loolu nga teg ci ñaan waaw kay moo al imam toftalee ko noonu an-Nawawi ci Riyad bi nii nga ne an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami diina allah doo ko waxee rek xufira kooku jéggal nañ ko lahu ñeel ko danbuhu ay bàkkaaram kon nag loolu la wallahu taala aalam léegi kon beneen ñaana ji boo xam ne nañ ko jàpp te jafewul am na ci riwaaye gis nga riwaaye mu ne wa ana imam muslim rahmatullah alayhi mu ne muhammad ibn rumh moom moom boofu da ne ximan wa ana ashhadu waaw waaw pare laa ilaha illa allah nga ne wa ba nga wax bale ashhadu an la ilaha illa allah allahumma salli ala muhammad wa ala mooy nga noor nga wax la ilaha illa allah tamit waaye da ngay rafetali waxu pare nga julli ci yonent bi saa saam ñaanal ko allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima waaw aati muhammadan al wasi muhammadan al wasilata wal fadila eh, léegi am na benn affaire nga ne ma moo attends man am na benn affaire boo xam ne waaw mais wa darajata rafia nag hein non wa darajata rafia man dama ko doon digg gaay di ko xam ah. hein mais boobu dooma ci dimbali <laughs> loolu ci la ñu ne la loolu euh, ku mel na al imaamu rahimahullahu taala mu ngi naan mu ngi naan ci xaasiya yim def ci sunan an-Nasa'i xam nga wax nañ la soloon a xadiis boobu kii kii wala kii moo ko noonu al imaam al Mubaarakfuri mu ne faayida qad ishtuhira qad ishtahara ala al alsina fi hadha ad-du'a ziyaadatan mu ne qad ishtahara siiw na ala al alsina ci làmmiñu nit yi fii hadi du'a fii hada du'a ci ñaan bi muy allahumma rabba hadi da'wati tamma was-salati al-qa'ima aati muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu mu ne siiw na ci làmmiñ yi ñaari ci ñaan bi ñaari yokk waaw ñaari yokk yooyu mooy man mu ne al ula bu njëkk bi innaka la tukhlifu al-mi'ad waaw loolu leer na ci riwaay imaam al-Bayhaqi ne loolu jub na loolu sax na que jóge na ci xadis que ne loolu ci la loolu garaawul laa tuxliful mi'aad ñu ngi ko doon wax sànq biñ tollee ci xadis boobu mu ne euh, wasaaniye ñaareel bi mooy wa darajata rafia ginnaaw bi ñu ne aati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa darajata rafia mu ne wa amma saaniya kantaal yi nag wa darajata rafia falam ajidha fi riwaaya man moom euh, euh, Euh, gisuma ko ci ben riwaaya bu mu ñëw waaw ci xadiis wax yi bu ko wax ah, man de dajuma ko ah wax ci al mirqaat al qaari ci al mirqaat mu ne amma ziyaadatu ndaal yokk ad darajatu rafi'a yokk googu moom mu siiw lool alal alsinati ci ci ci yi saxaawi mu ne al imaam as-saxaawi <laughs> mbokk imam Suyuti man man di gisuma ko ci benn ci riwayat yi waaw loolu moom gisuma ko kon nag eh, nañu ci bàyyi xel ku ci gis dara nag nga wax ko <laughs> waaw imaamu Saxaawi moom bu la nee gisuma ci imaamul Mubaarak fuur yi ne gisuma ci benn ah képp ku ci gis leen ñu ngi lay baax ñu lay ñaan nga wax ñu ko boo ko gisul nag sawaay yemal ci li nga xamante ne mooy li mooy wat darajata rafi'a moom boo kon bu dee ci téere fiq yu bari danga ko ci gis na ko ci yokk waaye nag bu dee amoo ci càllale sa waay yemal ci li nga xamante ne moom nga am càllale mooy li nga xamante ne moo leer ci hadis yi kon eh, ginnaaw lii nañ ñëwaat fi nga xam ne moom lañu nekkoon loolu lu ñëw fàtte woon la ci hadis yi naa jaabir bi radiyallahu anhu foofu lañ ko doon waxe lañ ko waroon a waxe mais lañ ko fàtte mais ñu ngi ci ñu kii bi ba léegi alhamdulilah kon bii daa bokk ci yeneen ñaan yoo xam ne beneen ñaan boo xamante ne nii dafa bokk tegu ci eh, nga xam ne bi eh, eh, xam nga liñ jóge fële dane woon xalat lahu shafaati bu sayna jaabir bi ko wax allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salati al qa'ima aati muhammadan al wal fadila wa ba'athu maqaaman mahmuudan alladhii wa'adtahu boobu dana woon hallat lahu shafaa'atii sama ngaramu dina dal ci kawam kii nag dane ku wax lii ki wax ginnaaw bi mu déggee noddukat bi ashhadu an laa ilaaha illallah maa ngi seede tey dëggal di gëm tey dëggal tey fas an laa ilaaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illallah ku dul yàlla moom dong wahdahu moom dong laa sharika la amul lees koy bokkaale point d'associé voilà kooku. Euh, wa anna muhammadan ta ki nga xam ne moom la wax sayyidina muhammad abduhu jaamam la sallallahu alayhi wa sallam wa rasuluhu ta ndawam la raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami diina boobu lan la wax ghufira lahu dhanbu bees na ko jéggal waaw kon bii beneen gëneel la boo xamante billah eh, beneen la boo xamante ne nii moom la nit ki di wax ah eh, eh, loolu lu am am solo la quoi ah, ah, <coughs> ci ñaan yi nga xam ne moom la ñuy wax mu lëkkaloog ak noddu gi hmm? loolu lu am am solo allah hmm? kon am na nag ñu naan da wax lii ginnaaw tashahudul muazzin bu muazzin bi waxee ashhadu an la ilaha illa allah waaye loolu wax nañ la la nga ciy wax yeneen saa salaam wax nañu ko comme li ñoom imam al mubarak fuur iki euh, borom awnul mabuur wax loolu insha allah mooy li nga xamante ne nii mooy li gën euh, lëng gën wax jii daa nekk wax joo xamante ne ñaan boo xam ne ginnaaw bi nga xamante ne ci lay pare laa ilaha illa allah ba daaneel kàddu goog ci ngay wax lii mooy li xamante ne wa al-zahir anna thawab al-madhkur mutarattibun ala al-ijaba bi kamaliha ma'a ziyada ak bi mu wax ne da wax wa huwa qawluhu ah axirul adhan waaw laa ilaha illa allah wa huwa ansab waaw kon mu ngi loolu lu ama am solo la kon jamono jooju na aji wax ji wax ji muy beneen ñaan boo xam ne nañu ko jàpp jafewul al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala